kilifa léeg-léeg dina man lii mooy nga xam ne bu nee ci ay ñoñam kenn du ko xàmmee kenn du ko ràññee bu dee amagut walla si yóbbu loolu yomb na mais am na ñoo xam ne bu ñu amee wala ñu commencé siiw loolu commencé deñ ci ñoom waaw wala ñu dem ba dootuñu ko man yonent bi alayhi salaatu wa salaam meluloon noonu xoolal xoolal état bu dundam yépp nañu def benn récapitulatif bu je bu bu boo xam ne bu yàgg du yàgg incha allah xoolal keroog tuddoon nañu saxaaba bu bu mag ah abu umaama as'ad ibn zuraara radiyallahu ta'ala anhu keroog bi muy dem ànd ak mooy ci àqabaat yooyu fekk yonent mi alayhi salaatu salaam nekk Makka soxla ñu ko jàppale ci diineem ji ginnaaw ba Quraysh bañee nangu jiwu lislaam badratu lislaam jiwu lislaam bu nangu ko gëkk ko ne sax du ko nangu muy seet ana kan moo koy jàppale ci yeneen tribus arabes yi Seyna Abu Umaama As'ad ibn Zuraara radiyallahu anhu Seyna Ka'b ibn Maalik nee na ba may ba ñëwee ba jege màkka fekk moom reloon na ne As'ad ibn Zuraara radiyallahu anhu moom ni mu doon def moom julli na féete ci Kaaba gi avant ay weer avant jullit ñi di féete ci Kaaba gi ay at sax léegi parce que moom da koo defoon ne bon man daal ànd ak waa Medina di ñëw ñi jotoon a gëm ci ñoom taa yu yeneen ma la saa saa ñoogu fa moom daal mu ne man daal saa yi léegi dootuma julleeti di féete euh, Jérusalem mu ne ko ah ñun nag ñu def lu dul yonent saa salaam def nag jamono jii daal Jérusalem lay féete moom mu ne man moom kaaba gi laay féete waaw léegi ba ñëwee bay jege ba agsi Makka ci bunt bi mu ne mu ne ah man nag lii nga xam ne moom Asad ibn Zurara laa def sama ñun ñépp di féete ne man may féete ci Kaaba gi xam nga c'est opposé ñu jóge Medina yi ñëw màkka te Sham nekk seen kaw Jérusalem ca kaw la nekk masjidul Aqsa mooy bu ñuy julli féete fële ñii féete fële moom mu féete ci sud bi ñee féete ci noor bi moom mu féete ci sud bi ne moom fii lay du waay du fi bàyyi Kaaba gi di féete leneen ñoom ñu ne ko ñun nag duñu féete lu dul fi yonent ma lay saar saam féete te mooy kaaba gi lañu xam ni fa lay féete ñun fa la ñuy féete bañ demee ba ci buntu ba mu ne sëy naa Kaab Malik kaay ànd ak man ñu dem gis yonent ma lay saar saam bu ko defee ma laaj ko ci suñu mbir nee na ba ñu demee Quraysh sëy naa Kaab Malik moo ko doon nettali doomam radiyallahu anhuma nee na ba ñu demee Quraysh ak si Makka dañ duggee ci biir dëkk bi dañoo laaj ne may kan moo fi dañoo dajeeg benn góor ne ko kan mooy Seydina Muhammad ne ko xam nga ko xàmmee nga ko fekk ñoom xàmmee wuñ ko woon ñu ne waa ji ne leen est-ce que xam ngeen al Abbas ibn Abdul Muttalib ñu ne ko waaw al Abbas moom parce que grand commerçant la te day jaar Médina moom xam nañ ko moo tax ñooñu ñoo gën a siiw boo seetloo grand commerçant yi ak ñi nga xam ne dañoo am ay transactions commerciales ak yooyu ñooy ñooy ëpp ñu ñu xam que ñeneen ñi. parce que dañuy soxla di am ay client te tamit bi dem di jëndi marchandise fan ñu jëm moo tax ku génn nii du bokk ak ki nekk ci dëkk bi tout le temps masula génn waaw kële mooy ëpp connaissance mooy ëpp ay ay ay ay ay ay ay ay ay nit ñu mu xam waaw parce que moom en plus day man a mu ñu ne ko ndax xam nga Seydina Abdul euh, Abbas mu ne na xam naa Abbas kay Abbas moom xam naa ko xam ñu ko parce que day commerce di ñëw di jaar Medina taram bi dafay jaay léeg-léeg mu jaar fa quoi buy dem euh, Sham yooyu waa ji ne leen nag bu ngeen demee ci kàmba gi ki toog ci wetam rek kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na biñ demee ñu gis mbooloo mi après mooy kamba gi noonu rek bon ñoom Abu Jahl na ngi fee di def seeni mbir di <laughs> ñoom nin al al al Walid ibn al-Mughira ñu ngay lijjanti seeni dossier ñoom nekk ci li ñu ne fii andiyatihim nee na bi ñu ñee gis na al Abbas ñu gis ki toog ci wetam nag yi lañ ñëw ci yeneen ma lay sa mooy gis nga ñàkk koo xàmmee xam nga boobu dañ naan non loolu simple na parce que temps yooyu amul ku ko topp presque waaw te mbir mi da doon dóor a ñu bari topp ñu ko woon loolu laa la ne jamono jooju nit ñu bari nañ ko man ah waaye xoolal bi muy gàddaay wax nañ ko jotaay bi weesu mook Seyna Siddiq bi ñu ñëwee Medina xàmmeewuñu kan moo ciy kan ba ni Seyna Siddiq di ko keral yi ñu xam ne ah ki ñuy keral nag mooy sang bi gaa yi xam ne kon kii mooy yeneen timale saab saab ñu ko jotul a xam surtout ñoom ñooy majorité bi foofu yépp l'écrasante majorité xamuñu ko woon ma suñu ko woon gis ñu xam ne kon kii la xam nga lool mooy début bi nga ne lool lépp début bi la ma ne la xoolal bi mu neexee ah fan lañ nekk ni dimaam ci l'an neuf la la ñëw ci l'an neuf côté l'an neuf fekk ak farataal nañ kook yooyu ak loolu lépp waxoon nañ nga loolu mooy li gën a dëgër fopp waaw en tout cas après Hawazin la ci la ñëw xam nga loolu yonent mi alayhi salaam presque xare yëpp jeex nañ waaw arab yépp noot na leen ajam yi na leen xatta qaysar xatta malika banil asfar yaxaaf comme li Abu Sufyaan waxoon même buuru nit ñu mbokk ñu dañ ko ragal muy waa qaysar muy qay muy qaysar di César di Hiraql hein waaye même foofu bi nga xamee ne lépp suñu boroom delloo na mbir yépp ci moom bu newee ci saxaabaam yi nii bi dimaam ñëwee xàmmewu ko waaw allahu akbar allahu akbar mooy lii la bu ne woon ak ñoom day mel ni kenn ci ñoom waaw amul signe distinctif amul signe distinctif nga gis kon cheminement mooy ak dundam hein début bi mooy fin bi moo ñoo bokk rek waaw ak tawaadon ndax lépp loolu mooy ak njaamu ak njaam lool la ko suñu boroom laajoon est dangaa bëgg nekk malikan rasul wala nga nekk abdun rasul Seydina Jibril def ko signe ne ko nekkal abdun rasul est-ce que dangaa bëgg ma def la yonent boo xam ne ndaw yàlla ngay nekk abdun nabi rasul ah nga nekk jaam nekk yonent Seydina Jibril ne ko defal tànnal deuxième bi mooy jaam nekk yonent nekk jaam waaw te loolu mooy al ibaada moo tax abdullahi wa annahu lamma qaama abdullahi yad'uhu mooy yonent bi alayhi salaatu wa jaamu bi yàlla subhaanalladi moo tax ba mu koy yóbbu fa gën a kawe neewul subhaanalladi asra lalla bi abdihi waaw fa gën a kawe mu nekk tawaadu googu ànd ak moom allahu akbar masula deñ moom tawaadon kooku mooy wàcce sa bopp te yàlla kese tax waaw moo tax bam demee foofa lan la wax maa zaaral basar wa maa too te kat laqad raa min ayaati rabbihil allah nii la mu fa gis nga xam ne moom moom ak boroomam képp ko xam li muy rëy rëy rëy rëy rëy maa zaaxal basar wa maa taxa bëtam bi jengul fa ñu ko xolloo ak lañu ko xolloo Allah at tawaatu moo tax mbiri lool la bokkul ak di jaay di di di wàcce wàccalu sa bopp waxi wolof yooyu amul benn njariñ man mii nga xam ne moos duma leen ah maa ngi fi di ñàkk solo loolu moom vraiment ku ah ku respect ku respecté boppam war na wax quoi man yi nga xam ne bu ma ko déggee damay sonal vraiment bu ma déggee nit ko naan ah waaye saa def naan man de maa ngi fi di ñàkk solo rek man mii nga xam ne du ma dara ah man mu bon mi man mu yées mi te wallaahi li muy wax gëmu ko gëmu ko parce que bu newoon ci tànt wala feneen am ku jóg ne kii moo yées ci ñi fi toog wallaahi dañ koy gis mu futtu mer te pourtant démb rek la doon wax naan moo fi yées ah moo tax yooyu war nañ ko bàyyee wax loolu moom vraiment ku respecté boppam war na koo bàyyee wax ay man mu baaxul mii man mi nga xam ne xaw ma dara man mu yées mii man mii nga xamante ne nii mos ñépp ma gën ma ne li ngay wax en plus xamoo ci dara quoi nit booy wax da ngay wax lu la leer voilà loolu da wax lu la leer baa nga noppi lan moo gën a simple na def ah alhamdulilah ñu ngi sant yàlla mais lu tax doo wax loolu ñu ngi sant yàlla naka yittey alhamdulilah ñu ngi sant yàlla wallahi ñu ngi sant yàlla alhamdulilah yal nañu yàlla <laughs> yàgg jàppale si ñu koy sant mais lii lan moo gën simple yi xaal alhamdulillah alhamdulillah lan moo tee mais ah man maa ngi fi di ñàkk solo man mii nga xam ne benn solo ko yooyu moom vraiment nit war na koo bàyyee wax quoi non koo bàyyee wax léegi kon mooy gis nga moom kenn doonu koon xàmmee même ci mujjanteelu dundam c'était ça allahu akbar